sallallahu alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azimi salaatan tu'arrifuna biha iyyaahu radiyallahu an saaxibi al-xatmi al-muhammadi mumiddu al-awliyaa wal aqtaabi xaatimi al-awliyaa sayyidi Ahmad at-Tijaani radiyallahu anhu wa an saa'iri xulafaa'ihi wa ahli mahabbatihi ila yawmi al-qiyaama rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àpp ñëpp te di leen baal te di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal tabaarakallaahu su yoboo rek ñu bañ ñu ñu bañ ma sax déglu nañu xam rek ne li ñuy wax ne doom continuation dund la waaw nit su dundee soixante ans dee am doom su la neexee nga wax ne dund na cent vingt ans bu dee doomam am na soixante ans moom mën ngaa wax ne bàyyam dund na cent vingt ans pourquoi parce que dund doom continuation dund bàyyi la waxtaan wi tamit bu leen jàpp ni sëñ Mor mooy wax wala Mor mooy wax déedéet sëñ Moustapha bi mooy wax ndax moo ma jàngal alquranul karim waaw yaakaar naa loolu dara dàq ko sa sëriñ toog ne la waxal moom wax loo man amu fi place waaw ñun suñu place mooy fële ci ginnaaw di jël dàllu gan yi ak di leen toppatoo di faxas fii ñuy toog waaye fii lii du suñu cër waaye nag tabarakallahu sànq bi ma waxee nee naa ko ren du wax sa mbaax xam naa ko xam naa sa cofeel ak fi nga toll ci man waaye ren du wax mu ne ma ndigal la fii suñu jullee ba waaw kon lépp moom la moom mooy wax kon lépp leen ko rek insha allah su boobaa tamit lépp dina baax ndax ñun moom matuñu waaw suñu ba tey ñu ngi ci daara ji di jàng waaw te maam laaj moom waxoon ni ma na dem ci moom mu jàngal la lu mu la jàngal lu mu tuuti tuuti dina barkeel moom ma ko waxoon waaw keroog bu ñu feebaree feebaram bii nga xamante ni moo ko yóbbu daanaka feebar bi ay ay séquence la am na ci boo xam ne dafa toog ba ci wér péng ci feebar bi wér péng di wax wax yu leer di def lépp di naan ay garabam di kii fekk boobu dañu doon nax rek pour ñu mën a am yaakaar ni day dundaat ba mu ci tegaatee kenn fan la faatu keroog bi yeewoo ci loolu mu nekkoon noonu ci xaalam yooyu loolu la mu njëkk a wax ne man da nga jàpp Moustapha waaw lu mu la jàngal dina barkeel waaw macha allah te tabarakallahu topp nañ ko fee ca daara ja ca ca marché ba ba mu ñaanal ñu waaw kon nag moom mooy wax rek insha allah waaw ñun ay feeñu feeñuwaay lañu mazhar lañ ci moom waaw mazhar lañ ci moom loolu rek moo am su dul loolu fee ñun fee fii sax ëpp na ci ñun yàlla seedeen loolu ñun du ñu sax taalibi fii ëpp na man wax naa ne man du ma sañoon sax du ma sant njëgéen du ma sañoon leneen laay sant di ñëw fii di indi addiya jeex na waaw parce que ci la njëriñ nekk yii yëpp sant yeeg fii la bokk ak doomu diw la ak yooyu yëpp xijaab la day tax doo àgg mukk fu nga jëm waaw ndeysaan waaw rufiat yi laq naa moo waaw mangoo kenn du tànn fa ngay bokk waaye ñun duñu waxoon nañu tànn leen dañuy sant neneen waaw di ñëw fii di raam di sukk di joxe addiya wasalaam waaw ndax xam nañ ni euh, fii deret ak askan du fi may dara déedéet waaw ñoom dañoo toll foo xam ne ci yàlla dañuy deret dafay ñu koy multiplier par zéro te mbir moo jël soo jëlee cent milliards nga multiplier ko par zéro ba lan la lan la lay jox yéen mathématiciens yi zéro ñoom noonu lañ def li ñuy wax deret ak ay askan ak ay kii déedéet loolu mbiru àdduna la waaye ñoom li ñu yor tax nit ñëpp bàyyi seen kër yi di leen topp loolu deret du ko joxe déedéet tarbiya góorgóorlu xorma pas-pas nekk ca la nekkoon moo koy joxe waaw te léeg-léeg nag tabarakallaahu may maay doomu diw dañuy bloqué waaw ñun ñëpp suñ problème yëpp loolu la xanaa xamuma waayo <laughs> ndeysaan yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla dimbali barke alxuraan barke salaatul faatihi barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ko defee tabarakallaahu ñu ngi bu baax suñu moom xaaji Abdul Aziz tabarakallaahu ci internet dafa ay reportage yu ñu ci doon def di wax ci doomu maam El Hadj Omar Boury fukk yëpp kenn ki ci ñoom bi ma egsee ci moom ma ne moom xaas sa bi xusuusiya bi mu am ci jamono mooy moom moom moom rek moo des ci doomu mag ñi kase maam Alxaaj Maalik amatul doom maam Alaaji Ablaay Ñas amatul doom maam Amari Ndaak Seck amatul doom maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu amatul doom maam Alaaji Ahmad Boro kese moo dese doom ci kaw suuf muy maam Abdul Aziz mii loolu xaas la te ne ni mag ñi suñu ñëwaatoon moom la ñuy waxal parce que mooy doomu mag fi nii ci Sénégal mooy doomu mag fi mu ne moo tax ñu war a ñaan mu gudd fan bu baax waaw yàlla na ko yàlla bàyyi ah wala radiallah Cheikh Omar sax moom moom yàgg na moom ndeysaan radiallahu anhu waaw doomam yi jeex na yàgg na waaw Cerno Seydou Nour la te 1864 la waaw xam nga loolu yàgg na waaw ndeysaan sëtam la sax bi maanaam waaw sëtam la Nour Cheikh mu tabarakallahu di ko ziar bu na yàlla bàyyi ko fa ci kanam loolu wéeram moo ko rakkam yu baax yépp di def nag euh, ma di baral loxo bu baax al imam ndax mooy mooy mooy borom jotaay bi du dëgg waaw bërëb bu nekk nag ak fa yàlla teg tabarakallah mu taxawee ko taxaw taxawaay bu bu bu am solo xam nga maam alaaji dafa am terme bu mu fonkoon loolu su la daan yabal danaan la soo demee na nga taxaw loolu lay wax na taxaw de na nga taxaw bu baax loolu lay wax moom mu taxaw nag su ko waxee ci ñi ko xam loolu mooy bé lu toll ni bépp suuf ci doye di bu ko def maam alaaji li mu gënoon a bañ ci àdduna moom yi fii di ma dégg mooy nit ku doyadi du la jox turu yàlla du la ñaanal du la yónni na nga xam ne bokkoo ci programme am su xamee ni doyadi nga benn yoon ci jotaay c'est fini yow doot du la dara waaye nag yow bokkatoo ci ay nitam li mu gën a bëgg ci àdduna mooy nit ku def fulla ci bërëb ba ñu ñëw wax ko ne ba diw de taxaw na taxawaay bu am solo soo ñëwee dooy toog rek tibb na tur yàlla bu mag jox la ko daan na la taalal sa te doo xam sax lu la taalal sa loxo taalal sa loxo fekk ñaanal na la ba nga xamante ni dootoo yàqu ba yomal ko yàlla waaw xam nga sax soo jàngee alquran bismillahi rahmaani rahim alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alladina yuminuna bil ghaybi wa yuqimun waaw iqamatu sala la yàlla wax waxul julli dane nañ taxawal julli taxawal la wax iqamatu salaa waxul assalaa waxul sallu aqimu salaat la wax taxawal leen julli taxawal loolu bi signifié mooy lépp loo xamante ni dafay tax julli gi mën a nekk julli ga yonent yàlla Muhammad doon julli def leen ci yitte def ci fulla ak fayda commencé ca jàng ma ba li war a def ca laab ba ca yëre ya tahaaratul xadas xabas ni ko gars yi di jàngale moo ngoog ak defar sa xol ak sa ruuxu ba mën a am istixdaar ak xushuu ak xuduu ak tawaadu ak euh, teewlu yàlla subhanahu wa ak nga xam na ngay yëkkatikoo ak na ngay jugee ci farata yi ak sunna yi ak ngëneel ya ak mangoog ya ca topp yëpp yooyu yëpp loolu mooy iqaamatu salaat julli yomb na ku dul ku gëmul sax lislaam mën naa xool ni ñuy pratiquer mu ñëw julli waaye yàlla dafa wax ne alladina yuqimuna salaata ñi taxawal julli taxawaay moo tax maam alaaji daan wax naan soo leen demee na ngeen taxaw mooy bul doy di mukk loo war a jël bu ci may bépp suuf xayyul qayyum alqayyum loo war a jël bu ci jox bépp suuf waaye loo warta laal tamit su la àdduna bi yëpp joxoon bu ko jël moom moo ñu wax ci gémmiñam ñun ñëpp ñu dégg ko yàgg nañ koo dégg mun nañu maam alxaaji ahmad baro radiallahu anhu moo ngi ni di ma dégg su ko daan yónni ci bërëb da koy ñaanal xam nga mag ñi dañu mën a jàngale maam alxaaji ñu la ko daan waxee da koy ñaanal moo sax yi tàllal sa loxo mu tàllal mu ñaan ñaan ñaan ñaan ne ko ëpp ne ko demal dénk naa la yàlla waaw secret bi nag su la waxee maamalaaj du la waxaan dénk naa la yàlla da nga naan dénkoo naa ko loolu moo koy waaw moo ko dégg mu ne ko dénk naa la ya demal léegi maamalaaj yi su demee ba romb maamalaaj Ahmad Borom ba avancé dem tuuti naan ko mut saxiir mut saxiir mu ne ko labbayka bàyyi mu ne ko ñëwal mënoon na ko wax li mu ko bëgg a wax ca saasi rek waaye si la pour mu bañ a fàttali ko mu ne ko moo tax yi mu ne ko labbay ko mu ne ko soo bañee am gàcce ci àdduna na nga xàmme ñett yii na nga xam li nga li nga bokk ak liñ la boole na nga xam li nga moom ak li nga bokk ak liñ la boole li nga moom mu ne ko lu la neex def ca li nga moom lu la neex def ca boobu rek moo mu ne ko li nga bokk su ñëpp jàppee jàppal su ñëpp bàyyee bàyyi li nga bokk su ñëpp bàyyee bàyyi su ñëpp jàppee jàppal mu ne ko li nga boole kala ca boole fa mu la loo yem fa mu ne ko ñett yi soo ko sàmmee doo torox mukk doo am gàcce mukk du gàcce néeg du gàcce pinc du gàcce mbedd du gàcce adduna ñett yooyu nga sama ma walaaj ceeb comme ni ma leen ko waxee daawul jël lu war sa jël waaye mu ko joxe tamit lu war a joxe <laughs> ndeysaan yàlla yàlla fayal ñoom valeur yooyu lañ amoon taxawaay boobu moom alaaji Ahmad Baro daan dénk moom alaaji sama sama maam moo la yaakaaroon yow da ngaa waroon a dem amoon nga ay yeneen projet ak yeneen bunt maam alaaji moo moo wax ay nit jaar ay nit ba wax ak yow ba xamal xamal la ne sa papa de bëgg na nga am àdduna bëgg na nga am liggéey bëgg na nga tedd waaye nag su sañoon nga ñëw kii di doom ju baax ba mu sentir maam laaj wax ko dara de ba mu sentir ci ñam doon waxal ne maam laaj dafa bëgg lu si ca la taxañ te yam fa amoon ci teranga yëpp sànni ko daal di ñëw jublu si ci bàyyam wax ci moom yoo xamante ni kenn du ko wax ci mbooloo jaar ak moom boo xamante ni ñun ñu ay témoin ba ku leer lañu loolu tamit ñoom ñu kenn man de du ma ko man de suñu waaye du ma ko wax fekke naa yëpp nag ma ko wax ndax moo kii sama bàyyi la sunu euh, bi xam nga ñoom dañoo dañoo doy waar amul waliyu waliyu waliyu yàlla laa wax waxuma nag nit ku baax lu leer laa wax waxuma nit ku baax waxuma borom pexe yi lijjantikat yi dealer yi wax borom nappekat yi di xulli ba dëkkal di wax ay affaire rek dem fii dem wut ay fukki listixaarkat ñu wax la ay affaire ay xew-xew nga am ci ay tegtal yu xaw a jege nga toog di prédire di wax naan ay gisul naa fi pétrole gisul naa fi euh, yow yow loo gis yow xanaa doo doon gis-gis sa defetu élection yow doo doon gis-gis sa problème yi nga am sàngara si ngay naan nga nga gis ko ba mun ko bàyyi drogue bi ngay jëfandikoo nga gis ko mun ko bàyyi dañuy naxaate rek ñooñu ay lijjantikat lañu mais wëli yu yàlla laa wax ñi yàlla wax ñi ab sikat bi moom waxtaane ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun mu wax charte yi nga xamante ni ci la nit di nekkee wëli yu wëli yu boobu laa wax wëli yu boobu ñoom amuñu taqyid itlaaq lañ am sama euh, intervention sax foofu rek la laa koy tënk rapidement mu jeex ci ko al itlaaq wal wa taqyiidu waaw mooy loo xamante ni absolu ak lu relatif loolu mooy gis nga loolu ku comprendre bi arif billah adduna yëpp ci loolu lay dox lépp nag laa la wax muy ilahiyatu ak nubuwatu ak wilayatu ak xilaafa maqaama yëpp yi nga xamante ni moom moo régir adduna les lois naturelles d'Allah moo ngi dox ci li ma la wax ni lu lu relatif ak lu absolu soo koy comprendre dooratul ngay sonn delli recours documenté aarifina yi wëli yi seen tarbiya loolu rek la rek pour xamal la lan mooy lu itlaaq ak lu ñu tax it hmm? xab boobu bastu loolu rek la kañ la yëf yi tëju ak kañ la ubbeeku kañ la ñu liyee ak loolu kese la soo koy comprendre bokk ci gars yi bon même koo bokkul sax eh, xam nga li ñu xam a wax daal ah, waaw nañ seen affaire yàlla ne ñoom ni yàlla nekkee lëwalu di laaxiru di laaxiru di baatinu yàlla ni mu jiitoo noonu la mujjee ni mu feeñee noonu la nëbboo ni mu nëbboo noonu la feeñee ni mu ni mu mujjee noonu la njëkkee loolu mooy l'absolu la euh, le caractère absolu d'Allah mooy as-samadiyatu qul huwa Allahu ahad Allahu nga xamante ni soxlawul kenn kenn soxlawu ko ndax moom amul ci lu mu sax soo ko xoolee mooy celui qui subsiste par lui-même mooy ki nga xamante ni soxlawul beneen entité bu ko mën a euh, bu mu mën a dajeel ngir mën a nekk lu dul loolu ci àdduna imam as mi moo ñu jàngaloon ne zamaniyatun tajri ala al-mar'i da'iman fala budda minha an yulaqi zamaniya sururun wa husnun wa ijtima'un wa wa ko jàngaloon imam Seydina Ali moo ko waxoon juróom-ñetti les huit la vie yi nga xamante ni mënta jeex ci mënta génn ci doomu adama loolu mooy wane ni le monde est d'assemblage lépp ay assemblage la des Allah parce que Allah amul source amul fu mu jógee amul place amul lieu amul temps amul espace nekkul ci asamaan nekkul ci suuf nekkul fi nga yaakaar fi sa xel dem du foofu déedéet asamaan si ak suuf si buntu la ngir nga mën a xam moom li mu doon fu mu doon ak ak mu ko dooree waaye du bërëbam déedéet pourquoi parce que su nekkee ci bërëb su nekkee ci bërëb bërëb dafa am commencement am fin bërëb dañ koy créer te yooyu yëpp dara du jógee ci ci kii te leneen lii leneen li yëpp il faut que yàlla nekk absolu ngir leneen li am déggoo ko ne ci ginnaaw xaadasu ah xaajatu kullu kulli xaadisin li saanii wujuduhu lahu dalilun qaatix hmm, xaajatu kulli kulli xaadisin li saanii matul du Hachim nee na yàlla am na am na une preuve intangible une une preuve irréfutable nekk yàlla nekk yàlla dafa am preuve bu kenn mënta dindi ñu ne ko lan la mu ne ndax lépp lu ñu créé dafa soxla créateur lépp lu ñu soxla lu ñu créé xaajatu xaajatu kulli xaadisin li saani ak que lépp lu ñu créé rek soxla na ku ko créé loolu mooy mbir mooy loolu mooy secret usubiya waaw euh, loolu nag loolu nag foofu la aarif soo déggee gars yi di wax naan sayyidul wujudi bi loolu la wa alami shuhudi du alami shuhudi wa alam alam la alam dañuy wax alami c'est-à-dire que mooy euh, sooy wër yàlla ba gis yonent bi bul dem moo nga foofu loolu mooy alamu suhud waaw say duru suudi nag mooy xaqiqatu muhammadiya waaw leer bu njëkk yàlla njëkk a bind nga xamante ni à partir de cette lumière waxtaane nañ ko fi ci la yàlla bind nga xamante ni ndeysaan naa bàyyi foofu moo mooy affaire léegi ñoom yàlla gis nga loolu yàlla am seen itlaaq boobu yàlla am nga xamante ni tënkul ci dara ñoom yàlla da leen di dañuy def li ñoo fanaaw ci yàlla ba yàlla da leen di wàllu loolu da leen di wàllu loolu waaw te waaye nag wàll nga bokkut ak bu yàlla loolu ñu fu ñu bëri daana déedéet itlaaku yàlla bokkut ak itlaaku nit itlaaku yàlla bokkut ak itlaaku waliyu parce que itlaaku waliyu yàlla moo ko jox mu waliyu bi su ko yàlla roccee ci moom amatul te itlaaku yàlla amul source dégg ko Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu anhu li mu wax yàlla ashhadu annaka hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli mayyitin wa hayyin wa hayyun lam tarith al-hayaata min hayy kenn moom waaye mooy seen aarifin wallahi mooy seen mooy seen mooy seen sànq ñoom ñëpp ñi xam yàlla wallahi alhamdulilah day sànq déggal li mu ko ashhadu annaka hayyun xabla kulli xayin wa xayun kulli xayin wa xayun baada kulli mayitin wa xay li gën a garaaw rek mu ne ko wa xayun lam taritil xayaata min xay yaa ngi dund te sa dund gi amul fenn fu mu jóge jógewul ci ku dund jógewul ci ku dee jógewul ci ku njëkk jógewul ci ku mucc jógewul ci ku ñu xam jógewul ci ku ñu xamul sa dund mooy sa dund yow yàlla te yow loo dundal mu dund loo dundalul dee na koo dundal mu dund koo dundalul dee na waaw loolu loolu mooy loolu soo ko xamee rek jeex na tawhid bu kawe ngoog gën a xamul lu moo tax ca ginnaaw mu ne ko wa ashhadu annaka mahmudun wa mahbubun ko wax mahmudun mahbubun wa mahjubun mu ne ko ñetti caractère yooyu nga boole waaw ku nu sopp nga waaw ku nu sopp nga ku nu waaye nag ku ñu réer nga ndax bi nga ñu nga ñu réer ba ñu réer rek nga ñu feeñee waaw ndeysaan ndax moo tax mooy loolu rek li gars yi naan mooy loolu xamuñu ñu lañuy wax ñoom mooy loolu mooy Allah mooy li kenn xamul li kenn dajul li kenn mënta expliquer li nga xamante ni ëllëg lañ koy xam moo tax yàlla am na ñu wax nee na ñooñu kalla innahum yawma izin an rabbihim la mahjubuun la mahjubuun yàlla nee na am na ñoom yoo am na ñoo xamante ni yow wax am wallaay duñu duñu gis yàlla du ñu gis yàlla dund àdduna ci baax ci saada baax na waaye am jàmm bàmmeel moo ko gën am jàmm bàmmeel baax na waaye texe dugg aljana ko gën texe dugg aljana baax na waaye jàkkaarloog yàlla moo ko gën jàkkaarloog yàlla baax na waaye yàlla wax nga dégg moo ko gën salaamun qawlan min rabbir rahim inna ashaabal jannati al yawma fi shughlin faakihun hum wa azwaajuhum fii zilalin ala laraiki muttakiun lahum fiha fakihatun mooy li xam mooy ay lekk wa lahum fiha maa yaddaun salaam yàlla nee na yowmal xiyam gars yi daaleen dugal aljana waaye attention su ma nee tënn génn dinañ tëdd juróom-ñaar fukki junni at ñoom ñëpp dañuy xam nekk ci xaal waaw ñoom ñëpp dañuy dañ naan nërmel daanu ndax leer waaw xaarat déggoo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na ko xaarat fi bihaari bahaai malakutika amiqaatu mazahibi tafakkuri wa tawaadaat almuluku li haybatika wa anat alwujuhu bi zillati listikanati li izzatika wa nqaada kullu cheyin li azamatika wa staslama kullu cheyin li qudratika wa xadaat laka riqaab wa dalla hunalika tadbiru fi tasaarifi sifaat faman tafakkara fi inshaaika albadii wa thanaaika alradii wa taamaqa fi dalika rajaca tarkuhu ilayhi xaasian xasiran wa aqluhu mahbuutan tafakkuruhu mutahayyaran asiran kenn du yàlla moo tax moo tax yomal xiyaam sama borom dina dina dina génn jaay daan mun leen mun leen mun leen mun leen yeewu leen am na lu ko daax ñu ñëw di ngeen dégg sama baat man yàlla te su boobaa lu muy wax ak ñun salaamun qawlan min rabbir rahim salaam qawlan min rabbir rahim moo tax imaam sax nee na loolu mooy suñu laaj moom la waaye nag fee ko koy jaaree ci ginnaaw ngay commencé ndeysaan yàlla nañu ci yàlla fayal waaw xam nga léegi kon euh, lëf li soo xamee lii absolu ak lii relatif rek yëf yi jeex na. ci laay dalee ci Seydina Muhammad xam nga tariqa tijaaniya wala ma bàyyi ma wax yonent bi borom mooy tekki ma soog a wax tariqa bi. yi ñuy wax itlaq ak muqayyad ak yooyu di mel alors Seydina Muhammad bërki dem bi ma ànd ak Seydou Bakar ñu dem seeti TFM foofu laa bëggoon dugg mais ñun dañoo yaakaar ne 30 minutes moo jot nekk tey 52 minutes ci jeex ndax am na ci ñoo xamante ni fi ni ñun ñoo ngi nii di sonn def ay millions di daw di ci gàmmu gi mais am na ñoo xamante ni jàpp nañ ne ñun suñu dee safara lañ jëm pourquoi parce que nee ñun dañuy bidaa parce que yonent bi defu ko parce que saxaaba yi defuñu ko parce que troisième siècle defuñu ko xaw ma nan di expliquer seen yooyu ñu wax man leen yéen da ngeen a waxuma sax ñàkk jàng mais da ngeen a yeewuwul am na loo xamante ni du jàng il faut de la tête xool nii gis ko man war a baax naa la ka dikk rek nag war a baax naa la ka dikk rek nag yàlla na yonent bi dinaa la yëkkati mais yëkkati bi bul yaakaar ni mooy turam dafa yëkkati ko déedéet yëkkati bi dafa dafa am ay maanaam ay ay ay ay feeñuwaay yu bëri ci jamono yàlla nu ko neex mu yëkkatee yonent bi léeg-léeg mu yëkkatee yonent bi soo xamante ni sax day dal ci day bàyyi day bàyyi noonu ñu dal ci kawam caw ko fekk ci moom kooku yëkkatiku jalaaliya la léeg-léeg mu ku mel ni imam ci leer mu taxaw tudd Muhammad nit ñi daanu kooku yëkkatiku jamaaliya la jalaal yéen soo ko bëggee comprendre xoolal caricature yi ñu defoon ci yonent bi jala yëngal ci ku la war a faanaa laka zikraka la ndax bañ ko saagaa ay junniy junniy danois a ay junniy junniy américain dem nañ gëstu ni waaw ki ñuy saaga nii di ko caricature waa kenn la wallahi ñi ci ëpp ñu demoon seet yonent bi bañ ko découvrir xam nañ ni mooy Muhammad Rasulullah ñu tudd ko ci diine kon kooku yëkkati ko yëkkati ko yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ñoom sax ñoom problème yooyu mooy mais ëwlu tasaw ba arifine yi ñoom amuñu problème boobu xam na ni gàmmu gi dañ koy matérialiser mais noyyi bu nit noyyi yàlla yëkkati na yonent bi maa la ko wax noyyi bu nit noyyi bu mbindeef noyyi te fi ne ni ñoo ci 7 milliards ku noyyi rek yàlla yëkkati na mag yàlla gàmmul na yonent bi yàgg na waaye yéen suñu wasifu yi ngeen yaakaar la du gàmm wasifu yi ñu ne fii chaque jour sudul gàmm luy gàmm allahuma salli ala sayidina muhammad tudduñu muhammad ñu ne waaw kuy muhammad bi ne alfatixi bi ma ugliq ñoo ngi koy tagg xaatimi bi ma sabaq ñoo ngi koy tagg di ko di ko gàmmul naasirul xaq bil xaq ñoo ngi koy gàmmul wal haadi ila siratika al mustaqim ñoo ngi koy gàmmul wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaarin adim ñoo ngi koy gàmmul loo ci mën ku wér sa wér du suba yaa ngi gàmmu ku laazim yaa ngi gàmmu kuy julli yaa ngi gàmm kuy noddu yaa ngi gàmm kuy niqaam yaa ngi gàmm kuy taaya yaa ngi gàmm kuy tudd doom yaa ngi gàmm kuy takk sëy yaa ngi gàmm kuy jubale ay nit kon yow xamoon yi yaa ngi gàmm te te yaa ngi gàmm yow moo tax yow yeewu woo soo doon naan di nga xam ne yaa ngi gàmm ñun ni ñuy gàmmoo dafa gën a neex sa bos ñu nit ñu conscient ci suñu gàmm te yow conscient woo sa gàmm loolu ko problème te ñoom dañoo xamul ne hey itlaq ak taqyid yonent bi mooy ar bi nga xamante ni mooy yonent bi nga xamante ni risaala mutlaqa la ko yàlla jox wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas yonent boo gis yàlla daf koy yónni ci benn contrée benn réew yónni ko ci ay aw nit pour une mission bien déterminée am na ñoo xamante ni dañ daan def que que ak euh, dumping technique économique yooyu ñuy def pour ñoo doon doon def yàlla yóbbu la yónni leen ku mel ne Seydina Chouaib wala yeneen yeneen yi Seydina Luut ay góor jigéen la ñoon mu ko pour mu lijjanti a góor jigéen Seydina Ibrahima alayhi salaam dafa ñëwoon pour sampal samp tawhid ma ngoog Seydina Moussa salaam dafa ñëwoon pour dindi xërëm ci kaw suuf Seydina Isa alayhi salaam dafa ñoom dañoo am une mission spécifique spéciale et spéciale mais Seydina Muhammad nag dafa am une mission ah et universaliste fépp mhm. ak ci lépp ak ci lépp la ko yàlla yóbbu waaw léegi nag fi ma bëgg a jël c'est simple loolu rek laa yor yaa ngi c'est-à-dire bu dee yonent bi yàlla tënkul dara yàlla dafa dafa defal léppam itlaaq risaala mutlaqa kitaabun mutlaq madinatun mutlaqatun kaabatun mutlaqatun ummatun mutlaqatun waa léegi lu tax du am mawlidun mutlaqun loolu rek laa bëgg a wax coow li yëpp lii rek laa bëgg a wax amuñu dégg-dégg وإن تدعو إلى الهدى فلم يهتدوا إذا amuñu dégg-dégg amuñu fahmu amuñu xibs amuñu dara te seen xol yi li tax mënuñoo dégg parce que dañoo soxor pourquoi parce que gaamu gi du seen maam loolu kese la takkat man leen dégg leen na si teefe ci réew mi di ko ci télé yi ak ci rajo yi di wut ay lay di jéem a ay ay di wut ay xadis ñoom ñooñu chaque année ñu def congrès congrès doon dégg congrès mouvement yi ñu dajale ñëw toog ak seen i ci tuba yu gaat daal di toog commencé di wax waaw mouvement bi fa tabarakallah fii lañ ko kii woon fii lañ ko sosee léegi nag nañ ko jéem a renouveler nañ xool ndax liñ bindoon ci début ba gars yi topp waaw instance est liggéey nañu ñu sax mais loolu mooy gàmmu si ñun ñun suñu relation amuñu ko ñoom Makka ak Madina déedéet ñun Seydina Muhammad lañ amal problème laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ma kaana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim ñun ñun ñu kooku lañ ñu yàlla booleel laqad kaana lakum la te moom dong bokk moom boole ñoo Makka boole ñoo Madina ñoom nag xam ni bokkuñ ci loo bi gars yi jël nañ ci Sénégal yëpp ñoom ñu bëgg ne léegi nañ dellu Makka dellu Madina demuñu Makka demuñu Madina ñoo nga ca borom Makka ak borom Madina mooy Muhammad Rasulullah waaw fa yow xel te ñoom xam nañ ni ñoo nekk moom parce que du ñu soxlaa ci Muhammad dara xam nañ fi ñu jëm ñii ñuy wax ne ñoom ñooy ñoom la ñuy woo pour ñu ñaan ñoom ñooy wax ak yàlla ñooy wax ak Muhammad Muhammad def li ñu waaw léegi ma ne yonent bi bu dee bu dee euh, kaabaam ji mooy fi muy jullee yàlla dafa. nan la ñu waxee ci tudduraatee loi bu ñu dindi dañ ko abrogé attention ñun ñoo koy wax naa sekk ak man soxla di noonu la jëriñu loolu la ñuy wax ci tubaab abrogation c'est une loi caduque ñu noonu amatul kaaba yi njëkk ya amatul benn kaaba am al kaaba al mutlaq mooy kaaba yonent bi mën beneen biir amatul lu ñu wér yonent bi beneen umma amatul budul umma yonent bi beneen téere amatul ludul téere yonent bi beneen saxaaba bu baax amatul ludul saxaaba yonent bi beneen waliyu amatul ludul waliyu yonent bi beneen ndaw amatul ludul ndaw yonent bi beneen jigéen ama ludul jigéen yonent bi mën naa la ko toppal ba le 35 jeex pourquoi parce que yàlla dafa abrogé leneen ludul lu Muhammad ànd ba Muhammad ñëwee ci li leer la abrogé lépp. léegi mane bu dee téere bi yonent bi amul limite ci temps ak ci espace xibla yonent bi amul limite ci temps ak espace xeetu bi amul limite ci temps ak espace nga topp ko ba mu jeex juddu yonent bi tamit amul temps amul limite ci temps ak espace ñoom dañoo wallahi xamuñu euh, xamuñu xamuñu ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam nga ba tey moo ngi dox ñoom loolu lañu xamul وأريد الهدى فالكائنات ضياء وهم الزمان تبسمون وتنام الروح والملك والملك والملائكة حولهما وقت الشيخ إبا أحمد الشيخ دنجل لم فيوخ mais attention loolu c'est pas relatif à 570 hein c'est pas relatif exclusivement à 570 non du 570 rek la wuli dal fu daa am déedéet wax naa leen lu gën a lu gën a fort nee naa leen waxuma leen sax chaque gàmmu waxuma leen chaque année waxuma leen chaque weer waxuma leen chaque bés waxuma leen chaque heure waxuma leen chaque seconde waxuma leen chaque quinze waxuma leen chaque centième waxuma leen loolu dama ne fu nit noyyee yonent bi yàlla juddulaat na ko wallaay la su fu nit yonent bi fu di leneen di feneen di beneen mbir di feeñ ci tubaab ya di day judduwaat nekk ab leer ci ci ci jumaam yi ñu judd ñu ñu ñu tuub dugg ci lislaam waaw ndeysaan waaw ndeysaan hmm. sallallahu alayhi wasallam ndeysaan hmm. ndeysaan sallallahu alayhi wasallam génn moom. ruuxul wujuud mumiddi xalqi xaatibatan. waaw law gaaba laxzata al-ayni anhum lamaatu. allahu akbar mustapha musibat. waaw fi majdi raayaat. waaw min taxtiha al-xalqi. waaw axyaa'un wa amwaat. waaw. xool nga yaa ngi tànn day sax xam nañ ko. xam billahi yéen bi ñu daal ni muy xoolal manifestation junj ba nag moo doy waar. sëy bii mën sax am xalaat bu rafet xalaat bu rafet xalaat bu rafet. xamal ne yonent bay juddaat mu mu soppeeku di xalaat ci sa xel yonent bi foofu la toll lii la nga bëgg mooy am occasion mooy mu mel ni dafa am lu wax ne la eh bul sax sa xol wax la ne la bul mooy mën nga ko topp exemple ba mu jeex li ñu wax fii duñ ko firee at mu tukki kon juddu yonent bi amul limite ci temps parce que yonent bi temps limité wu ko limité wu ko Cheikh Tijani radiyallahu anhu dafa wax ne yonent bi mooy saaxibul xaqi rabbaani la vérité absolue yonent bi ko moom waaye tamit les vérités religieuses moo ko moom allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatashalla minha arusul xaqaiqi xaqaiqi moom la xaqiqa bi moom la soo boole yu ndaw yi moom la soo boole lépp tamit moom la sallallahu alayhi wa sallam kon juddoom lu ñu war a màggal la ba yomal xiyaama te ñoom tey ji du àdduna bi toogoon màggaluñu juddu yonent bi juddu yonent bi moom moo màggal juddu yonent bi mais wala yi xam nañ ko mais gars yi xam nañ ko laaj ko laaj ko waa kaw laaj ko waa suuf laaj ko laaj ko laaj ko jaww laaj ko suuf si mais laaj ko xeer yi lu tax yonent bi su tegee tànkam ci ci xeer xeer bi jël forme tànkam lu tax loolu parce que xeer bi xam na ko xeer bi day yaru yaru ba ba di def am pax tànk yonent bi feeñ ca ju war war a war a jibaaru shumbu min dahabin an nafsihi fa araha ay yama shamawi xam nañ ko ñoom xam nañ ko kon li ma bëgg a foofu mooy mbokk yi nañu fonkaat suñu gàmmu gii. Papa jërëjëf Ndiaye nañu fonkaat suñu gàmmu bii muy juddu yonent bi te wax naa leen ko man leen àdduna bi yëpp ngi fàq di wuti Muhammad ñun ñoo ngi fàq def suñu responsabilité jàng ak yonent bi xamal yonent bi gën koo fonk gën koo sopp gën a xam ni moom mooy sauver àdduna on n'a pas besoin de notre prophète pourquoi parce que moom moo ngi fi ba tey moo ngi fi ba tey moo ngi nii avec ñun déggoo Cheikh Tidiane ko waxoon wuri laak waaril ah al mutakawinati al aadami saahibul haqq rabbani wa nuuril akwaani wa nuuril akwaani wa nuuril akwaani mooy yonent mooy leeru lépp nekk ci bu nekk rek moom moo nekk ci yow moo tax nga nekk ci kon juddoom amul limite juddu keneen nag am na limite juddu jiw yonent diw judd yonent diw am na limite seen dund fañ juddoo fa la jeex ñoom daanaka ay morne lañu ki dund ba tey jii di dund mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah te <laughs> euh, loolu li tax ma loolu mooy gën a dëgëral pas-pasu sunu ndaw ñi ndax ñun ñii ku ko yoral xalaat bañ bàyyi gaaw waaye sunu njaboot ji ñoo nga effort ci internet ñoo ngi wër gaa yaa ngi fii ci ruq bi di xaar sol ci seen bopp ay yëf ñu ñuy dinga su ko defee duñ leen waxee nag loo xamante ni wóor leen lii ay wax yu wér la dina jam ay argument yoo xamante ni kenn doole doole lañ mën a détourné bi ci des ma dafa am ki ñuy wax muhib sopp sopp farata am na ñoo xamante ne fii ñu bëri jëluñu wér mais bëgg cheikh am na ci ñu bari de wala ndeysaan radiyallahu anhu bëgg ko rek loolu sëkk mooy dëgg-dëgg wilaaya bëgg cheikh mooy dëgg-dëgg wilaaya anam euh, am na ku ñu wax murid mooy ki dem ci sëñ bi ne ko may ma wér murid mooy ki jël wér dem ne sëñ bi may ma wér damaa bëgg a jokk damaa bëgg a jël ci yàlla am na keneen ku ko gën a kawe moom la ñu wax asaalik mooy ci sóobu ki def suluk du ñu waxee suluk nag <laughs> suluk foo ko dégg ci tasawuf xam nga lu muy junj mooy jël taalibe bi jël ay jikkoom branche ko ci jikko yonent loolu mooy suluk fexe ndeysaan waaw tëxan sans gént sans gént waxu gént ñun dépassé na bi cheikh wax amoon la ñuy wax ñun waaw waaw waaw nag sëñ bi jëran laa wax avec les de la tête am na tashabbi kon léegi leer gi moom moo ngi ci xolam léegi nag dañ koy jox ndigal ngir leer googu mu mën koo joxe moom la ñuy wax moom la ñuy wax kooku la ñuy wax muqaddam am na muqaddam yoo xamante ni dañ leen wax fukki nit wér bu ko dépassé bu ko dépassé fukki nit wér soo mayee onze personnes comme ko ñu pare mhm. wala ñu may ñu ne la mayal ñaar fukki nit wér waaye deel da ngay baax yi foofu nga yem mënoo joxe yàlla dara ni la mënoo joxe mu niw mënoo joxe sëriñ wala ñu ne la jox nañ la ndigal ci lépp waaye am na ñu des des na ana fatiha si fatiha bi ne julli si ana ana salaatu fatiha bi ne julli si la bismillah ana salaatu fatiha bi martabatiha zahira baatina ana salaatu fatiha bi martabatiha baatinatil yooyu yëpp dañ ci am ndigal ana daayiratul lixaat yi yooyu yëpp bokkul ci la ne la may nan la ndigal ci lépp lu nekk ci këyitu tarixa bi yooyu bokk ci kooku il faut que sëriñ bi ne la may naa la ndigal ci yi ma tudd nii su la ko mayul amoon ndigal joxe ko kooku beneen takk yi am na ñoo xamante ni ñoom seen takk yi du may wér waaye takk yi du ijaasa dañ naan la yow ñaar fukki nit rek a mën a ijaasaal soo ijaasalee ñaar fukki nit ak benn topp nga tarixa su un milliard personne woon tamit mënoo ijaasaat kenn am na ñoo xamante ne tax it foofu la nekk am na ñoo xamante ni nag dañoo am itulaat nga xamante ni dañ lay jox ndigal ne la tarixa tijaan lépp lu ci nekk jox nañ la ci ndigal waaye nag li ma waxoon bu leen ko fàtte yii ma leen tuddal il faut que sëriñ bi tuddal la ne am am nga ci ndigal loolu duggul ci itlaaq bi itlaaq bu mag bi ñ wax ci il faut que sëriñ bi tuddlu ko tuddal la ne la am nga ci ndigal pour maye ko waaw noonu la noonu la mel ki am iblaq amatul limite ci temps amatul limite ci espace da day toogee toogaayu Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga xam bu la joxe wér de Cheikh Tidiane la jox su la mayee Cheikh la jox comme El Hadj Mouhamed Ndiaye radiyallahu anhu waaw moom dañ ko libéré dem moom Mourtada ko muy wér Mourtada dañ ko taalal solo loxo mu may ko mu mu tàll la mu ne ko jox naa la wéru tijaan téye loxo ko des na jox naa la ijaaza maamalaaj bi waroon ci mu ne ko def naa la xalifa Cheikh Tidiane maamalaaj bi waroon ci mu ne ko li ñëpp di wër mooy ismilaahi rahma moo ngi nii dootoo wëri dara borom bi da ngay yaakaar ni dafa toogee noonu rek parce que li ñu li ñëpp di wëri ci moom da toog mu ne ko mu ne ko doo doo dem fenn la sa maam mënul amoon maam alaaj maam Cheikh Omar fekk ko fay jox ko man it ñëw naa tey jox si la jeex na ne ko amul dul dara ci tarixa a am ci ijaasa ëpp na fukki jun fukk juróom benn ëpp na ñaar fukk lu teg ijaasa yaa ngi fi waaye yooyu yëpp teg na ko fay xam na ni Murtala jox na ko lépp tout comme na ko daan waxee day saa moo ngoog ñooñu amuñu limite ci temps amuñu ci espace moo tax fu ko neex mu dugg ci tarixa bi ngay nit ku weex ngay nit ku ñuul nga bokk fekk nga bokk fii ku mënti ñëw dalay àggale dalay defar lan moo tax maam rajo ñuulul sax Tijaan defar na leen waaw parce que dafa am itlaq xalifa Cheikh Tijaan la woon pour bu zaman la kenn du ko ci sàkk toog ci la toog bu yaru toog bu rafet boole ko teggin ak kenn ci per ci ci terrain kenn moo ngi toog fi mu toog yaru yaram boobu waaw ah, moo tax bala ñu koy xam ëllëg yomal xeer yàlla na yàlla xeer ñëpp a ngi fëgg seen dënn naan diw mooy sama géwlu jub waaye mu ne an sa géwlu dee géwlu dee biir bàmmeel la mbir la coow yi ak riir yi foofu lay yem soo dee dañu nga suul la fii nag nañ ko yàlla moo assuré yonent wa maa hawa war assuré lépp yonent bi léppam maa kasabal fuaadu maa raa afatumaaroonahu ala maa yara laqad raa mu nazratan uxra inda sidratil muntaha ba ba mu jeex cëru yéen a ngi imaam def na ci xutba bu doy waar cëru yëpp yàlla daf koo tàgg xam nga tàgg boobu tàgg pour gërëm ko yàlla soxalul tàgg yonent bi di ko gërëm ak yooyu daf ko dafa bëgg wax ne daf koo assuré ba cëri duñ mën a mooy duñ mën a def leneen lu dul yàlla loolu rek la ah fii xadara bii dañ koo assuré xadara bii dañ koo assuré alaaji Mamadu radiyallahu anhu moo ngi nii kenn du ko feral waaw ah, moo ngi nii xajul fi xabrihi wallahi maa la ko wax alaaji Mamadu radiyallahu anhu suñ génnaan fii ci wasifa bi fii mag ñu baax ñu mag ñu ñi mu génn fii ñaar ñaaram ñaaram yu baax yooyu yàlla ñu yàlla tëbb yonent tëbb ñu Cheikh Ahmed Tidiane ñu yàlla ñu ñu yàlla ñu ñu yàlla yàlla tàbbi suñu yàlla boole ñaan yooyu li ñu wasiwaal borom ñaan yooyu lay teg di ko ñu ah waaw taarkaal wasu yi da na de ndax lamb gis leeru ba tey wallahi daal suñuy wës rek mu ñëw dañ koy gis nii sans sans gént <laughs> wallahi daal ma war a daan wax ne ah lampe photophore bi damaa ngi koy gis dafa am orma yeneen fi lu bëgg a wax. kene bi loolu lay bëgg a wax yeneen bi dafa am orma waaw kay mu génn nag su génne taxu fii ñaar <laughs> daal di waaxu ak yatam mu tedd wa ndeysaan ak mantoom yu rafet yooyu ak xëy kàmbaak kanamam googu ndeysaan mu waaxu nag di ànd ak ñu mbokk topp topp ci ginnaaw mu dem ba ci buntu bëttoo bi jël yatam mu tedd bi fëgg ci bëttoo bi soo ko gasee ay xeer yu xonq ñoo fa nekk léegi suuf si moo ko muur mais foofu la daan jël yatam mu tedd bi fëgg daal ne ah nañ sax ci lii déglu ko mooy wax nañ sax ci lii walaay duñ ci sax yi ëllëg ku gis yàlla ñu gis ko ku gis ku gis Muhammad ñu gis ko ku gis ko ku gis Cheikh Tidiane gis ko ku gisul Cheikh Tidiane gis ko moom nag Cheikh Ahmad Tidiane laa wax waaw pour mu maal ndeysaan loolu loolu daan wax mu ne ah waaw moom lii de duñ ci saxee ëllëgee wax yàlla suñu li dina baax duñ duñ dajeeg yàlla mukk rus wala ñu dajeeg Mouhamad rus wala ñu dajeeg Cheikh Ahmad Tidiane rus waaw bis keroog bi muy bi muy bi muy dem fii lu mu wax baabalaay am borom ba mu ko wooyee lu mu ko wax lu mu ko la moo sax ko labbayka mu ne ko santal yàlla mu ko santal yàlla mu ne ko am na lu ma gis yàlla war na ma ko maqaama wilaaya yëpp tëf yàlla tappal na ma ko jeex na c'est fini isa tamal amul baraa naq subu damay dem li ma dese bariwul du laata ay weer sax mu ne ko li ma dese bariwul mu ne ko ko labee mu ne ko santal ko ba sayyidina Muhammad doon bàyyi mu ne ko tarixa Cheikh Tidiane bi Cheikh doon joxe ci loxo moo ci kër gii gis kenn koo jóg te wallaahi la am na ci mbokk taalibe yi koo xamante ni soo bëggul sax bu baax oncle muli mu mag gis ndax da doon daf ko soppoon laataa muy ñëw ci koy bi di jël wér wëliyu boobu moo ko feeñu matul sax ñetti weer xaw ne ci loxoom yàggul yàggul radiyallahu anhu toog na ci saal ko ëmmadu mu ne toog na ci bi ne ko ëmmadu mu ne ko si ba muy ñetti yoon mu ko kër diine kër diine ko kër diine yëpp kooju na ba mu des kër baay gi alhamdulilahi rabbil alamin kon euh, ñu sant yàlla ci loolu sëñ bi am na ñuy sonn ñu bëri te fekk yàlla li mu wax ala ala dullukum ala alladina euh, euh, nu ko waxatee bil axsarina amala alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'a yàlla neen ñoo xamante sonn di sonn fekk supprimer nañ leen ci islam bu yàgg nekkul sax jullit bay nekk leneen yàlla ci àll fii nag maam El Hadj Ahmed Boro moo ko assuré nee na fii l'islam yonent bi moo fi am looy wuti feneen nee na tarixa bi Cheikh Diagne doon joxe tarixa ci te yéen sëriñ yu baax ngeen am sëriñ yu noble sëriñ yu baax yu yiw yu civilisé duñu perturbé duñu dugg ci détail duñu laaj taalibe ay ay xaalis ay oto duñu nangu jabaru taalibe yooyu yëpp duñ ci dugg ñoo ngi toog seen i kii lu ñu am lekk lu ñu ñàkk muñ ko sëñ mu ñun da nga ñëw fekk ko léeg-léeg ay baxalam sëñ aas ah, da ngay dem fekk koog ay dëxinam mais loolu ba lekk seen dëxin fii doo ñëw ñu la ah, bismillah ah li nga fi am de bu subaa waaw amara na leew na de neexul waaye leew na bu subaa soo ñëwee fekk fi ginaar ginnaaw suba nga fekk fi leneen lañu am moom la ñuy lekk daal di muñ toog di yàlla te loolu mooy ndono li nga xamante ni moom la fi suñu maam alxaaj axam borom wàcc moom la fi wàccee alaaji Mamadu alaaji Mamadu radiyallahu anhu moom it ñàkk dém de démom la doo xale man leen maam alaaji de li gën a doy waar ci moom mooy ñàkk complexe ku complexe moo tax ku bokk ci moom ku bokk ci maam alaaji waroo complexe complexe complexe pour lan maam alaaji ñi mu bokkoon jamono ñëpp tous les complexes yi wàcc nañ la ñoroon sànni ko complexes yëpp dem nañ dem nañ wàcc seen sànni ko ci àll ba waaw ah, maama laa ko bàyyi moo xam toogal fii moo sax yi lépp dina la fekk xam nga ne su ma neexoon mu jaay suñu kër gi waxuma kër gi de waxuma ay million suñu pas-pas bii mu jaay ko li ko bàyyi mu wàccee mu jëndee ko leneen wala mu jëndee ko keneen wala mu jëndee ko feneen te ci moment yu difficile la nekkoon loolu kenn du ko nettali ci mbooloo waaye gor gor gor ku baax la nii ku yiw a ngi ku am ku lëna ngi nii ku gëm bàyyam ngi nii ku ñàkk complexe ngi nii ku doy loolu bàyyam fii la dara mosu koo góndi ci àdduna waaw am na yu kenn mënta nettali lépp kenn mënta nettali lépp waaye nañu xam ni ñun ñu baax lañu am ñun ñu baax lañu am te wallaahi ba lañ doo xam yomal qiyaama yomal xam lañ koy xam ñu bëri dinañ rus ñu bëri dinañ rus am na ñu bëri ñi dem sax seen yaakaar ba yaakaar keneen dem ñooñu boo demee ci ñoom yomal xam danaan la demal ca laaj amal borom demal ca laaj moom jóge ah yaa dëkk ak moom pôles yi cent kilomètres li ko wër moo ko moom leeram moo koy moo koy moo koy conditionné ah waaw loolu mooy dëgg kon nañ ko góorgóorlu jàpp leen seen kurus si kar comme li ko daan wax ni bu leen bu leen xeex. bu leen werante ci mbedd yi bu leen wax ni lii ak laa ak la ca des bu leen dugg ci benn détail sax leen ci li ngeen li li mag ñi wàccoon sikkat seen salaat fàcce fonk seen dem jàkka fonk seen dem musiba sàmm seen i seen seen ngor sàmm seen diine su ko defee su ëllëgee bu ñu dajeek moom ni mu sikkee ci kanamu baayam noonu lay sikkee keroog euh, jeudi le faatu ca dixième jour ba fii la ñëw fii wax ak moom baayam nekkul lépp li ma liggéeyaloon kontaan naa ci la ma la la waaye kenn mënut a dugg ci détail yi. mu wax moom wax yu leer nañ ci seen même suul bi ñu waxtaan ci ba muy génn ci xabru bi moom xam naan ko papa li nga bëgg rek def waaw fii bi muy génn loolu dafa rëcc parce que bi mu duggee jëlee ni ñëpp dem waaye bi ñu koy jël si la wax ne lay wax naan papa li nga bëgg def li nga bëgg def yow daal mbiri si yëf rek. man liggéey naa ba àggal indil naa la kañ yow kañ li nga bëgg rek laay def attention ñun dañu yor dafa fort rek waaw dafa fort nañ ko nañ ko nañ ko téye bu baax góor ah góorgóorlu ci gën a fonk suñu kër gi gën a gën a taxaw suñu taxawaay su ko defee su ëllëgee duñu rus ci kanam mamalaaji waaw soo déggee ñuy ñuy wax mam alaaji dun la bàyyi mam alaaji moodu njegen mam alaaji dun la worlu mam alaaji moodu njegen mam alaaji mam alaaji moodu njegen mam alaaji mam alaaji moodu njegen mam alaaji dun la bàyyi mam alaaji moodu njegen mam alaaji dun la worlu maam alaaji moo du njëgën maam alaaji du la bàyyi maam alaaji moo du njëgën maam alaaji du la wor